farraqahu Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddima fii faslun fi tasawwuf wa taajibul uzlatu in xaafa al-fataa alaa fasaadi diinihi in sabata mu ne wa tajibu léegi nag mu ngi ñëw ci waxoon nañ la ginnaaw bi ñu waxee arkaanu tasawuf yi ci li nga xam ne moom la ko lenn ci boroom xam-xam yi di. définir ak ni nga xam ne ponk yañ ci wax ndax sinon waxoon naa la euh, dama fa man keroog dama daa mel dama tamaan di tàmbali naan kan moo waxoon loolu mais ko daa mel ni waxuma la waxoon naan du imaamu Sha'rani du moom du moom du moom laa ko yaakaaroon mais du moom waxoon naa ko këne boo gisee définition yi ciy joxe naan jii naan mooy lii ñii naan mooy lii ku nekk daa fekk fa ngay wax la la fa borom ba feeñal la mu lam la feeñal ak fa nga tollu loo ngay waxe mais ci gàttal waxoon nañ la mooy ragal yàlla rek mooy lii nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam doon dénk te moom la borom bi tabaaraka wa taala dénkoon ñi nga xam ne ñoo jiitu woon waaw ñi nga xam ne ñoo jiitu woon wa iyyaakum an ittaqullah mooy ngeen ragal seen borom voilà loolu la loolu la moo tax suñu borom ne hein wa laqad wassayna alladhina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana allahu ghaniyan hamida suñu boroom tabaaraka wa ta'ala fekk da koo tàmbali waaye nañ wax rek li ñu jot a jug bala ñuy kii mu ne walaqad dëgg-dëgg wassayna alladhina amanu utul kitaaba min qablikum daal di woon nañuy dénk ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere te jiitu woon leen fi yéen ummatu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala ankum ah dénkoon naa ñooñu wa iyaakum ni ma leen ko dénkoon ñi leen fi jiitu woon ci jamono naka doon laa leen dénk yéen ba àddinay tukki an ittaqullaha man seen borom maa leen di wax loolu nag dénkaane ah kon bu ma neexee def ma neexee non mooy farata la leen leen digal digaloon par force ku bëgg a mucc ani a ngeen ragal seen borom wa in takfuru kanta bu ngeen fi gédd eh, weddee nag du mooy li ma wax suul ko seen yoon newu ci ah yëg leen ne fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi la wa ma fi la ne borom bi ngeen gëm ko ngeen ragal ko ngeen ñàkk koo ragal yokku ko wàññiwu ko te moom moo moomee moo moom moomeelu li nekk ci asamaan yi suuf yi wa te borom bi masula dañ di nekk ganiyan koo xam ne dafa doylu ci ñépp amul dara kum soxlaal dara xamiidam te mooy ki njëkk sant te mooy ki sant boppam laata mbindeef waaw kon nag mu ngi noonu moo tax loolu mooy lépp mooy tasawuf léegi mooy ragal yàlla voilà léegi nag sëriñ bi nag di leeral ci bi muy wax fonk yële ay mbir yoo xam ne dafa jar a si sinon rek lee les dégâts dérapage yi day am ku nekk bëgg koo dégg ni nga déggee am sa feebaru xol bu nekk ci yow nga bëgg koo kii nag di ko mbubbale mbubbum taxawu ndax yow bañ a wéet ak nit bañ a jaxasoog nit ñi bëggoo nit ñi dañ leen a xeeb wala yu mel noonu tax ngay beru ñu lay defal lépp nga toog walla nekk fee ñu lay naan ay say diw tay dañ mu ne nag loolu nag moo tax mu koy leeral te iblis fekk moo lay nax mu ne nag ko tajibul uzlatu lool loolu la ciy leeral ak tawba après bu continuer ndax yooyu moom gars yi des fois dañ ciy juum <laughs> mu ne wa tajibu dina war al uzlatu beru in xaafal fata ndeem cam si dafa ragal lan lay ragal lan lay tiit ala fasaadi diine bu dee ne day ragal ma ne diineem yàqu kene gis nga mooy li yonent bari saa sa wax Seydina Sufyaan te gisoon ko fan yii bim ne gis nga bu nit ñi non ma ma ma Seydina Sufyaan kii la Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu maa gis nañ xadiis bi yàgg nañ ci ba moo taxoon keroog yemuñu sax ci 10 minutes ci 18 minutes lañ dem kon jarul ñu ciy taxawaat bi mu naan ko nit ñi nii lañ mel buñ jaxasoowee seen kii amatuñu kóolute daanaka waaw mu ne ilzam baytak taqool sa kër waaw te nga bàyyi mbiru nit ñi te loo xam jëfeel li nga xam li nga xamul ba ko mu ko kon nag mu ne dina war in xaafal fataan ndeem dafa ragal ki nga xam ne mooy camsi ala fasaadi diinihi mooy yàquteg diineem tëralin wii soobu wi ngu ko yàlla ne soobu ci la koy yàq mode de vie bi ko suñu borom tegal jaara la ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xayru hadi li gën ci lu nit mën a dundee mën a nekke mën a comporté woo moom la jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ñu ci ba pare nañ antum xayra ummatin uxrijat lin naas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah waaw ba pare ne yéen waaw yéen ummatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen gën ci xeet gu ma génn ci kaw ñi ci biir nit ñi ci àddina bi waaw génnee nit ñi yan seeni melokaan nag nii la da di digle lu baax njekk waxoon naa la njekk mooy li yàlla ne lii la bu yonent bi saa saam ne lii la kantaa waxu wolof bu garaaw boobu te dangereux loolu ëpp naa wax waaw ay lii moom bu la ko diine mayee sax ngor mayew ko wal ayaazu billaah fan la ngor féetee kaw diine fekk léegi nag ki koy wax jàpp ne fii mu ne mu ngi wax lu am solo quoi bu la ko diine mayee ngor mayew ko kon daal diine moom yaa subhaanallah ñun du ñu toog sax di xalaataat wax yu garaaw yi non wallaahi wax yii garab yi xaw nañ cee daanu mais dafa garaaw yow naka ngay waxee naan bu la ko ngor mayee di bu la ko diine mayee kon daal diine moom yàlla moom moom day digle nit naan ko may naa la nga mën a def lii loo xam ne ngoru jaamu aadama moom loolu dafa wuteeg li yàllay def mais ya yaa subhaanallah ñun vraiment moo tax te des fois waxilam daala mais ëpp na wax loolu mooy ñu xamul ñoo koy waxe yàlla tere nag li gën a deen nga gis ñoo xam ne jàng nañ mais di ko wax di ko mi perroquet di répéter li gaa yi wax seetluñ sax gravité amul lu dagan lu dul lu yàlla daganal amul lu xaraam illa ma xarama allah alxaraamu alxalaalu ma axalla allah walxaraamu ma xarama rabbuna li dagan mooy li yàlla daganal li xaraam mooy li yàlla xaraamal waaw man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq waaw loolu la wax ci suuratul a'raaf yonent bi alayhi salaam man sa borom maa lay wax nga waxal ma jaam yi laajal ma leen kan mooy xaraamal zinata allah taar taaru yàlla yim def ci kaw suuf waaw yi nga xam ne yi nga xam ne axraja da koo génne def leen fi li ibaadi tàggatal leen ngir jaamam yi moo tax mu ne wa saxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi maa leen tàggatal yéen doomu aadama yi maa fi samaawaat mbooleem li nekk ci asamaan yi ak suuf yi mbooleem seen tukkee ci xéewal bu leen borom bi tabaaraka wa taala dottil tàggatal leen ko te luñ la tàggatal mooy am nga ci accès man nga cee am accès waxoon naa la ca ba ñuy gis loolu sa laaya boobu ci tafsiir yi moo tax toog sa bruq naan kenn masula kenn manula dem ci weer wi danga naan yow waxal li nga xam voilà yow waxal li nga xam borom bi manuñoo tàngatal yoo xam ne ñun manuñu koo accès benn té benn laayab alquran wala diine terewul de lool ndoxul ne lool man na nekk suñu borom ne maa leen tàngatal li ñuy toog sa ruq bi naan lool amul noo lool du dëgg fan nga teg sa du dëgg ji fan nga ko teg lan mooy wane ci diine même boo nee diine sax fan la diine nee loolu man da ne amul d'ailleurs wane loolu sax man naa nekk moo tax waxi caaxaan yooyu moom war nañ koo bàq waaw wala boo xamul yow maanul ne man gëw ma ko bu neexee loolu kenn weet kenn terewu la ko bu neexee nga ne man gëw ma ne dem nañ fen waaw loolu mën nga koo wax ndax ngëmu nit moom la la la wóor ngay gëm waaye nag bul weddi ne lii amul loo mënula saxal te mënoo ko simpi ah nañ ki tey ne allahu daal a'lam yàllaa xam loolu mooy li maanu kon nag affaire yaa ngoo kon <coughs> loolu la borom bi wax di xaraamal laajal ma kan xaraamal zinatallah taar taaru yàlla yi nga xam noo ko génnee ngir nit ñi axraja li ibadi wat tayyibat ak yu teey min ar-rizq ci li nga xamante nii mooy ci wërsëg gim def loolu moo tax sumtan juuxan gële yow nag nekk di jéem a dox ci di suufiyankewu waru la tax nga ñëw di xaraamal yu la daganal nit kuy añ bàyyi ko mu añ nga kese nga waroon dànq bi leen mais bàyyi ko mu lekk nga la yow booy def defal defal waaye bàyyil nit ñi ñu lekk ci ceebu jën bi laa wax yow boo ko bàyyee ba la lekk leneen mais lekk lu la neex kenn forcé la bàyyil gaa cere lu tax nga bëgg leen ay yow bëggoo ko bañ ko lekkoo bàyyil te yonent bi saa saam ciy teggin te mooy sunna yooyu yoo loo luñ ko mas indil lu mu bëgg day lekk bu bëggul day bàyyi du ne non non bëgguma doonu loo waxe noonu alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun